an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabil aashiri ba'dal mi'atayn wa an ibni umara radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa jaa'a ahadukumul jumu'ata falyaghtasil muttafaqun alayhi qaala al imaamul haafiz an-Nawawi ñu teg ci beneen wa an abi saciidin alxudriy radiya allahu taala anhu anna rasula allahi salla allahu alayhi wasallama qaal guslu aljumucati waajibun ala kulli muxtalim muttafaqun alayhi almuraadu bilmuxtalim albaalig walmuraadu bilwujuub wujubu wujubu ikhtiyar wujubu ikhtiyar ka qawli rajuli li saahibihi haqquka waajibun alayhi wallaahu a'lam wa an samurata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a yawmal jumu'ati fa bihaa wa ni'mat wa man i'tasala fal ghuslu afdal rawaahu abu daawuda wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasan kon xadiis ñetti xadiis yii la ñuy boole parce que ñoo bokk lu ñuy wax <laughs> waaw au lieu di leen daggi daggee par benn benn bu ci nekk. en solo euh, dañoo gis na boole leen mooy li gën euh, approprié mooy liggina gën a yell parce ñoo bokk ñuy wax kon euh, buñ ñëwaatee fi ñu yemoon ci chapitre bi ñu nekkoon garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinana al-ula ma'wahum wa maskanahum muy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 jataay bi tët topp bi ci mbëmbëstal bi xaalis mille cent quarante-sept ci lañ gisa woon luy wax ci ngëneelu yawmul jumaa bésub àjjuma kanta ak waraayam nekk war loolu ñu ngi ko soon ci suñu jotaay bii ñu génn waaw ñu ngi ko gisoon ci suñu jotaay bii ñu génn muy xadiis bi nga xam ne woon lañ mujj woon gis mu doon xadis mawlana abu hurayra di xadis mille cent cinquante mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu wa ani bi ni umara ci ñaari saxaaba la jógoon ak abdallah ibn umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum annahuma sami'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ala a'waadi minbarihi layantahiyanna aqwaamun an wad'ihim al-jumu'aat aw la yaxtimanna allahu ala qulubihim thumma la tey nag ñu war a gis beneen wàll wi topp ci ñi imaam tudde bunt bi waaw ñi imaam daal tudde bunt bi hadis boobu ci lañ gise woon liy wane wa wujubiha war li nga xam ne mooy nekk dem àjjuma ci ñi nga xam ne ñoom la nekk farata ci ñoom te amuñu ngànt léegi nag ñetti xadiis yi ñu jàng léegi mu ëndi lim ci teg walirtisaali laha ak sangu gu ñuy sangu ngir dem fekk ji julli ajjuma ja booloo tax al imaam nag ëndi ñetti xadiis yi tegale leen nga xam ne premier xadiis bi muy xadiis mille cent cinquante et un bu Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma loolu day wane ci biti ne farata la sangu gi waaw ak xadis bi mu ci teg mooy xadis ibn Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ghuslul jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim sangu ajjuma daa nekk lu war ñaari xadis yooyu ci képp koo xam ne ku génte ne dañuy niru ne ci biti mooy li ñuy wane mooy faratala sangu bala ngaa dem ajjuma loolu farata la waaye mu des mu indi xadis bi mu ci teg de xadis 1153 bu Seydina Samura ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah foofu nag muy sarf di saarif li li nga xam ne moom moo jël wëlbati yóbbi li nga xam ne mooy ñaari xadisee di niroo ne la moo ko dindi yóbbu ko li nga xam ne laysa bi waajib laysa bi fard walakin ala al istihbab waaye sangu googu daa tegu rek ci kaw li nga xam ne lu ñu sopp loolu moo tax al imaam indi lii te loolu mooy mazhabam moo tax al rangalee xadiis yi noonu allah léegi nag ñu dugg kon ci première njàngat ci xadiis yi eh, eh, waxaguñu ko mooy dañ koy wax ba pare après def bu njëkk bi def taxriij bi waxaat beneen bi li muy firi def taxriij bi defaat ñetteel bi def taxriij bi bu ko temps bi mayee ñu commencé dugg ci masala yi bu dee na gis nañ ne day gën a gudd parce masala yu gudd la ñu bàyyi ba beneen yoon insha allah nga xam ne foofu masala yi bon euh, mooy masala fiqhi laa ci jublu li li nga xam ne moo gën a tax imaam indi ko fii ngir wane ne léegi mooy ñetti xadiis yi ñu leen rangalee mais ana ñan ñoo ne farata la sangu ngir dem àjjuma ak tamit est sangu boobu c'est pour dem àjjuma wala boog pour bésu àjjuma bi la dama dégguma li ngay wax de <laughs> loolu li fii ñu lii nga fi wax ana lan mooy différence bi ma ne la daa am ñaar daa am différence am na wute de ki nga xam ne da ne sangu gi sangaay gi yonent saa salaam digle fii c'est pour le jour de àjjuma moom daa jàpp ne kon bu boobaa bu ñuy moom bu ñu xasee julli fajar bu fajar gi xaree bo ba ni timis avant timis avant timis yi dugg foofu yëpp mën nga ko faa julli man nga faa sangu c'est-à-dire que mën ngaa sangu après tàkkusaan mën ngaa sangu après julli àjjuma ji ndax kooku daa jàpp ne jour bi la. am ñeneen ñi rek ne mu ko way beneen jour bi way c'est pour booy dem ajuma ji bi ko fekk ji nga naan lan samedi bi nekkul après avant léegi nag avant boobu ci boppam est que kañ lañ koy def que mën naa koo def après fajar wala mën naa koo def bu jant bi dóor a génn fekk ma am fu may dem ma ma sangu après def yi après bu ma kiiwee jaar feneen dem dem ajuma jo est-ce que dama koo takkale dama koo war a takkaleeg sama dem bu ma ñëwee bay dem ajuma ji ba nga xam ne dara desuma lu dul dem ma sangu génn nga xam ne après ajjuma jë direct laay dem ca jumaa ji est loolu euh, mooy lii lépp nag ay wax la yu wute waaw kay léegi añ ñoo wax ñan ak kan moo wax lan ak lan mooy sa dalilu lan mooy sa tegtal yooyu xam nga ne ay masala yu gudd la premièrement est-ce que euh, euh, sangu farata la wala du farata yawmal qiyaam ay kii yawmul jumaa loolu ci boppam masala bu gudd la ak yi ñu la fi wax nii yëpp loolu moo tax insha allah ñu gisee ni après taxrij yi ñuy def nii première njàngat mi ci masaa'il yi ak lëkkaale bi waaw loolu dinañ ko wax tamit lëkkaale bi bu ñu paree ci yooyu ba dañuy dugg ci masala yi ñu la wax nii ak yoo xam ne amaana waxaguñu ko waxuñu ko nii euh, ñëwagul suñu xel yoo xamante ne nii dinañ ko gis loolu ñu gis ne ñu beral ko beneen jotaay mooy doon kon nag ñu tàmbale hadis bu njëkk mooy hadis mille cent cinquante mu ne wa ani ibni Umar mu ngi jële ci ibnu Umar di doomi Umar ji Seydina Abdullah Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi mu ne de ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax waaw dafa wax idaa jaa bu dikkee ahadukum kenn ci yéen al jumu'a falyaghtasil bu kenn ci yéen dikkee àjjuma na sangu xam nga lii ci biti lu muy niru mooy damay ñëw ba ci àjjuma ji door a sangu est-ce que loolu la déedéet mooy ila araada comme ni nga xamante ne <laughs> noonu noonu la leere ci yeneen riwaaye yi waaw ala riwaay yoo xam ne ida araada ahadukum an yatiya aljumuata falyaghtasil voilà loolu mu leer nañu ci riwaay imam muslim bi ci kitaabul jumaa waaw <laughs> ida araada bu nammee ahadukum kenn ci yéen mawlaana ibn Umar ba léegi même càllale bi ci ñeneen ah bu nammee kenn ci yéen an yatiya mu jaar ci al-Layth ah, ak ñoom ah, ibn Sa'd an Nafi' an ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' waaw foofu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam man di dégg naa sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ida araada ahadukum an yatiya al-jumu'ah falyaghtasil waaw bu kenn ci yéen bëggee ñëw fekk ajjuma ji na sangu voilà kon ñu xam ne ci kon mbir mi loolu la tekkiwul ne <laughs> idaa jaa ahadukumul jumaa waa ji day ñëw ba ci ajjuma ji nday sànn après nag ne bon ana fii ci biir jumaa ji fan la sangoo saay eh, ñu wax ko mu dem sangu ci biir jumaa ji déedéet <laughs> non <laughs> kon mu ngi noonu kon nii la ko mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi alimaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala ak al imaamu Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo léegi laaj mu njëkk hmm? mooy est-ce que ñoom ñaar doon nga ñu ne la déedéet hadis bi al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra tënd na kitaabu salaa al amalu fi ghusli yawmil jumu'a naka al imaamu Ahmad ibn Muhammad indi na ko ci ay bërëb yu bëri bëri bëri bëri moom al imaamu Ahmad ci musnad bi naka noonu al imaamu at-Tirmidhi indi na ko naka noonu al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi naka noonu al imaamu ibn Maajah al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'ala Eh, indi na ko ci ñetti bërëb baabu kitaabul juma baabu fadli ghusli yawmil juma indi na ko tamit ci kitaabul juma baabu hal man lam yashhadil juma ghuslun wa wa xala waaw kay xam nga lii beneen masala la <laughs> lii sànq moom laa boo tax ma am na si ak masala yi nga xam ne waxuma ko nii mooy dama ko ñëwagul sama xel mooy lii imaamul Buxaari jazaahullahu xayran lii masala la waa est-ce que ñi nga xam ne warul ci ñoom ñu dem àjjuma comme jigéen ñi ak xale yi. xam nga jigéen du farata ci moom mu dem julli ji àjjuma waa léegi est ñoom dañ naan mais yéen tamit même bu ngeen julli jiwul farata la ci yéen a ah? voilà léegi est-ce que day am différence entre jigéen bi nga xam ne day dem di julli ji ak gone gi wala jigéen wala gone gi nga xam ne moom julliwul tisbaar lay julli këram est dañ leen naan yéen ñëpp ci yem waaw ku julli yeeg ku faratawul ku newul farata ci yéen yéen ñëppay julli yéen ñëppay sangu bopp farata la ci yéen wala dañ koo sopp ci yéen loolu masala la waaw naay al imaamu al Buxaari indi ko tamit kitaabul jumaa ba léegi baabul xutba alal minbar buñ jëlee bi ci njëkk baabu fadli ah, ah, ghusli yawmil jumaa hmm? ah, bu ñu jëlee boobule baabu moom al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf parce que bi daa jaar soit ci imam Malik yenn ci ad-Darawardi mbokkam mal nekkoon Medina waaye nekkoon al-Layth mi nga xam ne mbokkam la woon nekkoon Medina waaye mujjoon nekk Misr yooyu yëpp dañoo jaar ci ñoom ñu jële ko ci Naafi ak ñeneen ak ñeneen eh, nga ndax Naafi ñi ko jële ci ñoom comme ni imaamul Hafiz di wax eh, ñu bare bare bare bare bare ñoo xam ne pour ñu wax non waaw di dinañ ci ñëw loolu inshaa allahu taala wallahu taala alam dinañ ci ñëw inshaa allahu taala voilà ah ah ah ñi ko jële ci moom dafa bare bare bare bare bare bare eh, moo tax hadith yi daa bokk ci yi nga hmm, bari la moo tax al imaam al xaafid ibn Hajar mu ne al imaam Abu Awaana jot na yitte ci génne yoonu hadis bi waaw nee mu andi ko ci yoon yoo xam ne soixante-dix ay bakkan ay nit yoo xam ne soixante-dix taalibe yoo xam ne ñoo ko jëlee ci Naafi' en dehors de imaam Maalik mooy boo ci boolee ñoom imaam Maalik ak ñooñu bien sûr ak ñi ñu la wax léegi ad-Darawardi ñoom al-Layth ñooñu boo leen ci boolee waaw al imaam al xaafid ne quant man personnellement. topp naa yi nga xam ne rëcc na al imaam Abu Awana man ma gis ne yoon yi nga xam ne ci la jaar <laughs> dama koo mujj utal benn astéeri su ndaw soo xam ne lool pour lool kese la waaw nit ñi nga xamante ne ñoo ko jële hadis bii ci Naafi' mu jële ko ci Ibnu Umar mi'atan wa ishrina nafsa allah <laughs> mooy lan cent cent vingt taalibe yoo xam ne jëlee nañ ko ci Naafi' jël mu jële ko ci Ibnu Umar mu jële ko ci rasulillahi sallallahu alayhi mu ne man imaam al-Hafiz <laughs> imaam al moo tax ku dugu tëb naan Hafiz laa de <laughs> waaw Abu Awaana soixante-dix la ci génne ñu ko jële ci Naafi' imaam al ñëw indi topp affaire yi toppat affaire yi ba li ko li ko rëcc moom mu indi ci cent vingt cent vingt au total yëpp boo leen boolee waaw téeméer ak ñaar fukk ci ñoo xam ne ay taalibe yu jële xadiis bi ci Naafi allahu akbar kon al imam al Bukhari mu ne hadathana Abdullah ibn Yusuf mu nekk ñu nettali ma Abdallah ibn Yusuf di Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'ala génn àddina la dans deux cent dix-huit rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Malik mu ne xabarana ñu Malik di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahiyu al-Himyariyu al-Madaniyu imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anil jamii' an Naafi' mu jëlee ko ci sëriñam dañu doon wax sànq ne 120 ay bakkan jëlee nañ ko ci moom selon al-Hafiz Ibn Hajar bahth bi nga xam ne ak téere bu ndaw bi nga xam ne loolu la ci def mu ne kon nan Naafi' di Naafi' mawla Ibn Umar muy Naafi' mawla Ibn Umar Abu Abdillah almadani an-Naysaburi al-asl génn àddina la 116 rahmatullahi alayhi hmm? léegi moom an Abdillah ibn Umar mu jëla ko ci njaatigéem di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Adawiyu al-Qurashiyu al-Adawiyu al-Makkiyu al-Madaniyu génn àddina la 73 am ñu ne la 74 rahmatullahi alayhi al-Athariyu radiyallahu ta'ala anhu maa di doomi Sayyidina Umar ibn al-Khattab di saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil mooy kaddu yi la imaamu Nawawi indi fii kaantaal imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhi voilà ah, idaa jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil noonu la ko imaamu al Bukhari indi kanta indi na ko man jaakum minkumul jumaa képp koo xam ne dikkal na àjjuna fal yaxtasil ko na sangu loolu tamit indi na ko te ci buntu biñ la waxoon sànq baabu hal eh, eh, ala man lam yashhadil jumaa ghuslun minan nisaa minan nisaa'i was-sibyaan allahu akbar ak man jaa ilal jumaa fal yaxtasil mu ngi noonu man jaa minkum ak man jaa ilal jumaa fal yaxtasil léegi anta al imaamu muslim rahimahullahu taala kitaabul jumaa léegi nag mu dajale foofu moom comme ni nga xam ne noonu rek lay def moom al imaamu muslim indi ci ñaari version ci hadis bi mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id waaw mu jëlee ci Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawlaahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi gane àddina la 148 am nañu ne la 150 génn àddina la 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Laythun mu nekk ñu nettali mooy Layth di xarit imam Malik biñ la doon a sànq rahmatullahi alayhima daal Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fihmi Abul Harith nekkoon al-Misri sëriñu waa Misr ginnaaw bi dëkkee Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam génn àddina gane àddina comme entre quatre-vingt-quatorze jàpp quatre-vingt-quatorze soit quatre-vingt-treize imaam Maalik nag quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorze waaye imaam Layth génn àddina la cent soixante-quinze imaamu Maalik génn la cent soixante-dix-neuf waxuñ ko woon sànq rahmatullah alay an moom lan Layth ha imaam Muslim ne ha taxawal mën di la meneen càll la wa haddathana Ibnu Rumh mu ne ki ñu nettali nañu ba léegi Ibnu Rumh di Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir ibn al-Muharrir ibn Salim at-Tujibi al-Misri Abu Abdillah moom gane àddina la cent cinquante ci benn wax bi ne tey ba noonu la juddu cent cinquante mooy kon da ngay gis ne boobu ñoo maase ah comme imam Ash-Shafi'i yu rahmatullah alayhi génn àddina li nga xam ne mooy la deux cent quarante deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Layth akhbarana Layth mu ne akhbarana xabarana Layth gi ñu ngi naan an Ibn Shihab mu jël ci Ibn Shihab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zurata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Luway ibn Ghalib al-Qurashi wa az-Zuhri Abu Bakr al-Madani rahimahullah gane addina la cinquante génn addina la cent vingt-cinq rahmatullah alayhi an Abdillah ibn Abdillah ibn Umar mu jële ci Abdillah ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdirrahman al-Adawi al-Madani génn addina la cent cinq rahmatullah alayhi ah, muy Abdallah ibn Abdillah ibn Umar <laughs> muy Abdallah ibn Umar doomam ji tudd Abdillah ah. moom moo mooy moo moo ko jëlee ci moom hmm? abdallah ibn abdillah ñoom doomam yi nag Saalim moo ci gën a siiw ah amoon na ñoom Bilal ak ñeneen ak ñeneen waaye Saalim bi mu tuddee Saalim mawla Abi Hudayfa nee na moom la ko tudde ah moom moo ci gën a siiw <laughs> mais kii doomam la Abdallah ibn Abdillah ibn Umar ibn Abdillah ibn Umar moom mu jëlee ko ci baay gi muy Abdallah ibn Umar min gi sànq radiyallahu ta'ala anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala wa huwa qa'imun ala al-minbar mu ne leen saa wax na mu wax ñu fan la ko doon waxe fekk mu ngi taxaw ci kaw minbar bi ñooy minbar Medina bi ah léegi mu ne man jaa ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil képp koo xam ne dikkal na ñëwati na àjjuna na daal di eh, sangu waaye al imaamu muslim avant bii de bi mu ci njëkkoon a teg beneen version bi ah te moom la ubbee kitaabul jumaa ah léegi moom la indi bi mu defee lool rek dafa indi lii premier hadith kitaabul jumaa laata hadith bi ñu gis léegi mooy version bi ñu gis même hadith bi la mais ci beneen version foofu al imaamu abul husayn mu ne haddathanaa yahya ibnu yahya at-tamimi wa muhammad ibnu rumh ibnu al-muhaajir qaala axbarana al-Layth mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Yahya ibn Yahya at-Tamimi di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi wa Abu Zakariya Rayhanatu Nisabur rahmatullahi alayhi gane addina la 142 génn addina la deux cent vingt-six rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir gis nañ ko sànq qaala mu ne ñoom ñaar nee na axbaranaa alladhi gis nañ ko sànq mu ne xaa taxawal eh, mu indi la beneen càlla la wa haddathanaa Qutaybatu gis nañ sànq moom tamit qaala mu ne haddathanaa Laythun an Naafi'in nay gis nañ ko sànq Naafi'in gis nañ ko sànq an Abdillahi mooy ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jamii' sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idaa arada ahadukum al-jumu'ata idaa arada ahadukum wala an ya'tiya al-jumu'ata falya'tasil lii laa la doon wax mais mooy tax yow hadis bële mënoo ko déggee version imaamul Buxaari yi hatta imaam Muslim man jaa'a minkumul jumu'a falya'tasil ku dikkal àjjuma mooy da ngay dikk ba pare di door a sangu si biir jàkka ji wala di seet wan leen ma fi fi fi ñuy sangoo ida araada bu nam ne bu bëggee ahadukum kenn ci yéen an yatiyal jumaa mu dikkal ajjuma ji loolu nag tekkiwul bésub ajjuma ji non mooy fa koy jullee voilà <laughs> loolu la mooy jàkka ja fa ñu koy jullee fal yaxtasil na daal di sangu kon nag riwaayaat yaa ngoon léegi nag ñu jàll kon ci deuxième hadith bi nga xamante ne moom la ci al imaamu al xaafidu an-Nawawi euh, daal di muy hadith mille cent mille cent mille cent mille cent cinquante deux rahmatullahi alayhi mu ne wa an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu mu ne kon mu ngi jëliñ sayna Abu Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan muy al al shahid muy ibnu shahid di doomu shahid bi xam ne keroog Uhud lañ ko faat moom baayam muy an abi Sa'id loolu gën a siiwe nag muy dàkkantaam di Abu Sa'id al-Khudri bokkoon ci doomu Khudra yi Abjar rahmatu radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na ghuslul jumu'ati cangaayal ajjuma waajibun dafa war ala kulli muhtalim ci képp koo xamante ne ni yow daal di ngay gént képp koo xamante ne majeur ga gént nga mooy majeur nga yow kooku day nekk koo xamante ne nii moo tax al imam an-Nawawi mu ne al muraadu bil muhtalim al baligh mooy ki nga xam ne dafa jote jote na mbaa l'âge de la majorité wala signe de la majorité yëpp jot na ko voilà mu a kon daa nekk koo xam ne farata la ci moom ala kulli muhtalif képp koo xamante ne nekk nga koo xam ne moom da ngaa yow li nga xamante ne mooy ju euh, euh, ju sangu àjjuma dafa war ci yow mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al Buxaari ak imaam Muslim bokk nañ ko solo léegi nag imaam An-Nawawi mu waxaat ba mu waxee al muraadu bil muhtalim al baaligh mu ne wal muraadu bil wa wujub kanta liñ liñ jublu fii ci al wujub que waajibun que ak war googee mu ne wujubu ixtiyaar mooy war goo xam ne nit ki da ci am choix <laughs> waaw mooy du war war gi ñu xam eh, ci. charin bu ko waxee en général war gi nga xam ne faratal da ko war a def par force loolu la leen nag du loolu lii mooy am nga ci choix te qawli rajuli mu ne mu ngi mel ni waxu nit ki bu waxee li saahibihi ngir wax euh, àndandoom mbokkam ne ko xaquka waajibun alay xaq bi nga am ci man dafa war sa aq bi ma la yoreel dafa war ci man waaw comme waxu loolu rek waaw loolu la quoi comme nga ñëw ne yow am naa yow sa benn xarit non non yow am nga àq ci man nga defal ma lii waaw loolu voilà mooy côté boobu la yow mu ne wallahu te borom bi nag aalam kon nee na xadiis bi al imaamu waaye na ko noon al Muslim ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne la noo al imaamu Maalik na ko fi ñu la waxoon sànq salaa al amalu alhamdulillah fi ghusli yawmil jumu'a waaye na ko noon al Ahmadu ibnu muhammad indi na ko tamit ci ay bërëb yoo xamante ne nii bari la waaye naka noon al abu daawud andi na ko al imaamu ibnu maaja imaam at-tirmidhi moo solowul xadiis bi al imaamu al buxaari rahimahullah eh, moom indi na tamit barab yu bari waaw <laughs> eh? ah kitaabul adaan baabu wudu issibyaan ah ak kitaabul juma baabu fadl ghusl yawmil juma léegi xoolal nañ jël bi ñu wax léegi foofu moo niroog eh, kàddu yi ñu indi léegi muy hadis 879 ci saxiixu imaamu al-Buxaari rahmatullahi alayhi al-imaamul Buxaari kitaabul juma baabu fadl ghusl yawmil juma mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf lii suñu ko sànq. ah voilà moom lañ gisaan ak Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi moo nekk nii rahmatullahi alayhi gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Malik gis nañ ko sànq imamu daaril hijrati ra'sul mutqinin wa ra'sul huffaz mooy bokku ñi daq settantal hadith gin leen ko takk an Safwan ibn Sulaym mu jëla ko ci Safwan ibn Sulaym al-Madani Abu Abdillah ñi ne Abu al-Harith al-Qurashi Zuhri mawlahum al-faqih rahmatullahi alayhi gane addina la 60 génn addina la 132 rahmatullahi alayhi an Ata ibn Yasar mu jëla ko ci Ata ibn Yasar al-Hilali Abu Muhammad ñi ne Abu Yasar ñi ne Abu Abdillah al-Madani al-Qas rahimahullah gane addina mu génn addina at mi ñoom imam Malik di juddu quatre vingt ci moom ci la génn àddina am na nag ñu wax ba cent trois mu ngi gane àddina jamono yi Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu wa arda muy l'an dix-neuf ci la gane addina waaye génn àddina l'an quatre-vingt-quatorze ñii ne na ne quatre-vingt-dix-sept ñii ne cent trois rahmatullah alayhi an abi Sa'id al-Khudri mu jëla ko ci Abu Sa'id al-Khudri loolu loo doon dàkkantaan wax nañ turam sa Sa'd Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn Abi Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani Abu Sa'id al-Khudri génn àddina ñii ne 63 ñii ne 64 ñii ne 65 ñii ne 74 rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu wa an abihi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim